sunu papa moo di ba ak sunu maam nafi fi mii rek waaw moom it jigéen ju doy waar <laughs> ju doy waar a ngoog eh, jigéen jigéen ju doy waar a ngoog maam na fi moo am na yu bari ah soo ko soo ko soo soo ko déggee nit di ko wax tamit da xam rek ne maam El Hadj Ahmad Boro bokk ci maam El Hadj Mouhamed Ndieguène bokk ci. parce que am na yu bari yu ñuy wax moom doomam yu jigéen ñi ñoo ko taxawoo ñoo ko ñoo ko mate martaba yooyu ak maqaama yooyu waaw wallahi ndeysaan waaw yàlla seede na lool waaw maam maam na fi kenn kenn doo ko photo du jàpp ndax leer gi nekkoon ci moom soo ko photo du jàpp maam na fi doo ko photo du jàpp photo nañ ko ba tàyyi jéem nañ koo photo ba tàyyi waaye du jàpp mhm. su ma xëyaan suba teel moo ngi jégalu sax ci exemple bi waaye pour mu leer rek sama maam daan ma demal nga nuyul ma Nafi seetal ma nu mu def ndax mu jug dundam daanaka ci lal bi rek lay nekk su ma ñëwee nuyu ko maam waaye ko sama maam moomu yónni nee na noo def moom lay seet nangam nangam mu ne ah waaye neel neel alaaj yi mu wax ci jinne yi ah ñoom ñoom ñoom ñoom ñëpp fii la ñuy nekk rek ci sama lal bi rek ah. fi ñoom ñëpp ku ci amewul doom fii rek doo am jàmm ah ñoom soloon nañ ma nangam ak di kii ma ma ne ne tir daw su ma ñëwee wax sama maam sama maam ne ma ah na fekk jinne man lu ci sama yoon ñëpp daal daanu ci suree nag ndeysaan te ma ngoog te loolu benn exemple la nii pour ñu bokk waxtaan rey rek waaye am na yeneen yu gën a yéeme ci doomam yu jigéen yi maam El Hadj Ahmed Boro waxuma la góor ñi de waxuma waxuma la maam Abdoulaye Ndiéguène de maam Sidi de waxuma la maam Ousseynou de waxuma la maam Ousmane Ndiéguène de waxuma la maam Assane de waxuma la maam Cheikh Omar Ndiéguène de min tuddee Cheikh Omarul Fouti de waxuma la maam Muniru Ndiéguène min tuddee sëñ Muniru de ñooñu waxuma la ñooñu de ñooñu waxuma leen de jigéen ñi laa la wax wallahi am na martaba yu ñuy woote fii di ko tappal nit jigéenam yi ñoo ko yor ba noppi dem ca waañ wa di togg ak soq ak liggéey waaw am na ci ñoo xamante ne lan daan def ci li ñu salaatul fatihi ak jawharatul kamal kenn daf koo xam waaye yaru rek teey rek nekk taalibi rek comme na ko góor ñi defee woon waaw maama laa nga xam góor lu jur waliyu la loolu yàlla def na ko yàlla yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp yàlla yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp waaw jaay seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moo nga kon soxna yi loolu dafa jar a bàyyi xel parce que soo gisee ma insisté ci ci soxna yi c'est parce que jamono bii ñu toll toujours lañuy wax crise des valeurs crise des repères loolu lu am na xale yi kenn xamatul fu jëm yi nga xamante ni moom la ñuy gis ñu wan leen ko ci télé bi wan leen ko ci internet wan leen ko ci àdduna bi mais ñooñu duñu exemple ñooñu duñu exemple te nit ñi dañoo war a yeewu xamuñu ne loolu yëpp ay mise en scène la yooyu yëpp ay film la yooyu yëpp ay calcul la daara du ci dëgg lépp dañ koo calculer programmer ko teg ko pour nax nit ñi nit ñi yaat ni lii ay dëgg la fekk dara wéru ci dara du ci dëgg ñooñu nooñu ñoo noonu mel di briller ci ci écran bi meluñu noonu seen kanam yi ni mu mel melul noonu seen bët yi ni mu mel mel seen xef yi loolu yëpp lépp lu ci nekk dañ koo poosé dara du ci dëgg la def tamit du dëgg ci ñoom seen ñi leen di produire ñoo leen di wax ne leen su futteeku leen ñoo leen di wax defee nii sëggal kiyal mais loolu du dëgg ci ñoom meluñu noonu am na ci ñu soo leen fekkee seen kër ñu siggi te du demee ci biir ci kaw podium bi tëj ko nit ñi yuuxu yaakaar ni ñoo ñoo ci àdduna su ko defee nag léegi xale bi nga xamante ni xamul amul référence bu mel ni soxna Aminta Faye mu baax mi day yaakaar ni li mu gis dëgg la déedéet du noonu ñi ñi wan ñëpp baaxuñu ko ñoom dañoo war a wëlbatiku topp jigéen ñu baax ña ñoom Maryama radiyallahu anha alayha salaam mu ngoog euh, euh, ñoom Asiya ñoom Khadija radiyallahu anha ñoom euh, Aïcha radiyallahu anha mais ñooñu la ñoom Fatimatu bintu Asadin ñoom umu salamata ah ñoom sax ñoom umu umu aymana mais ñii mais ñii ñooy exemple ñoom aïcha yaayu cheikh na ahmad tijani ñoom adama yaayu maam cheikh umarul fuuti ñoom mata ndaw ak ñi mel ni ñoom ci kaw suuf maam amin dafay mi nga xamante ni moom lay moom lay nii nit ku ci nekk ruq ba nga nekk koñ ba nga nekk dëkk ba nga nekk am na ku jigéen ku fa yàlla baaxal yow kooku nga war a def sa waay mais du ñi nga xamante ni ñoom ñëpp waaw xo xool waaw gis nga lii wane ñoo ngi nii ci weeru tedd wi xoolal ñoom ñëpp jël nañ retraite loolu may wane li ñu def baaxul émission bu ñu arrêté ndax koor gi rek xamal ni baaxul baaxul ku ñu jox retraite euh, nu mu tuddati congé ci koor gi xamal ni li ngay def baaxul. dañ lay def pour meubler la dañ lay utiliser pour am ay recette am publicité yu baax yow comprendre woon na xamoo loolu xam nga ni soo baaxoon duñ la dindi di indi yeneen i nit teg leen ci sa place li def du baaxoon duñ ko dindi indi changé ko une beneen émission lu tax loolu du noonu du noonu dañ ñuy nax bu ñu nangu loolu xale yu jigéen ñi wëlbatiku leen yeewu leen xam leen li xew jël leen ay exemple nit ñu baax leen exemple jigéen ñu yiw ñu baax ñi nga xamante ni seen pour dootul fay fu nu leen tuddee ñi ñi fi tasu xam ngeen ñi may tudd ñi may ñi may ñi may junju ñëpp leen leen exemple topp leen leen roy leen leen muuru leen yiw leen denc leen seen cër yi denc leen seen kàddu yi denc leen seen bët yi denc leen seen bopp dama yàgg wax mbokk taalibe yi ne leen jigéen benn pistolet la bu am benn bal yàgg naa ko wax suma soxna yi yàgg naa ko wax soppe yi yàgg naa ko wax sunu sœur yi ak sunu cousine yi ma leen jigéen benn fetal la am bu am benn bal benn fetal bu am benn bal pistolet bu am benn bal nag te nga dajeeg boo xamante ni su la jekkoo rey la fexe ba ku ko dóor sax à distance déedéet li tubaab di wax à tout portant nga war a dóoree sa bal pour bañ koo rate suñu àdduna bi yëpp ñu jël ko caaxaane ko euh, topp plage yi topp soirée dansante yi sopp topp fo yi mais da ngay xëy perte da ngay xëy ñàkk parce que àdduna du jeex yaay jeex sa yaram mooy jeex feetu yi du jeex pom yi du jeex yow yaa war yeewu xam sa bopp te sa bopp fonk sa bopp xàmmee góor ñi góor ñi xàmmee la xàmmee góor ñi góor ñi nga xàmmee leen góor ñi tamit yow nan la xàmmee parce que am na noo xamante ni soo ko melee kenn ñemewu laa ko bos ci yoon benn soxna bu baax daf ma wax ne ma man kat naa nga ma ne ko yaa ko def la nga sol la dégg gisoo léegi léegi ca Amérique am na léegi sax pays yu bëri yu koy ñoo am na benn science waxtaane woon naa ko ci conférence këri kaw ba benn science bu bees tàq bu am moom la ñuy wax la victimologie la victimologie mooy la science qui étudie la place de la victime dans fraction ci crime bi walla délit bi wala semi délit bi toujours léegi dañ naan ah kii de rey nañ ko kii de violé nañ ko kii de gaañ nañ ko waaye moom lan la ca def moo xam léegi suñu la violé am na ci état yoo xamante ni lañ bala ñuy tëj ki nga ki la ki la violé yow mi yow mi nga xamante ni yow lañ violé dañuy xool loo soloon dañuy xool fa nga doon fréquenté dañuy xool say appel téléphonique yooyu yëpp dañ koy xool su ko defee bu dee nit ki dañ ko war a tëj dix ans ñu tëj ko deux ans parce que yow di euh, quatre vingt quatre vingt pour cent wu euh, euh, crime bi yaa ko def <laughs> loolu dafa am so dafa am solo kon soxna yi nañ dellu ginnaaw bàyyi xel adduna bi amul solo wallahi alazim adduna amul solo jaamu yàlla góorgóorlu yeewu te surtout yeewu xam sa intérêt sa intere nekkul ci tabaarkalaaw ñu ñoo tagg naan yaa ko yorog yaa jekk ak yaa nag yooyu yëpp ci biir bàmmeel la jëm da ngay xëy ñu suul la zéro toog rek ñu naan ba mu cee toll yooyu amul solo fexe leen mel ni mag ñu baax ñi fexe leen leen mel ni mag ñu baax ñi góor ñi tamit nañ góorgóorlu jéem a mel ni Maam Alaaji Ahmad Borom yi hmm? nañ ci góorgóorlu jéem jéem leen mag ñi nan leen jéem mu gën ni ñuy def nii parce toujours tamit damay gis dañuy attaqué jigéen ñi baaxatuñu jigéen ñi dañoo yàqu jigéen ñi nangam ji mais jigéen fu mu yàqu góor a ko yàq te góor tamit day yàqu de <laughs> góor day yàqu tamit yàlla moo dox moo jox doole jigéen ju mu xamul lu mu koy exploité rek parce que léppam yàlla def cee def ay sens doole yi cëram yàlla daf ko multiplier jigéen ñi loolu la xam ba nga xamante ni tey jii soo gisee yeel da nga gis yeel gis yeel mais yeel bii di def lii yeel bi mënta def lii am na ñoo xamante ni seen regard rek mën na la gaañ am ñoo xamante ni seen nii rek mën na laa rey loolu doole yàlla la jigéen gi yàlla ko jox loolu pour lan pour mu mën a téye jëkkëram du pour mu charmer wala mu séduire wala mu toj dëkk bi wala ñuy waxtaan naan diw mu nangam billaahi du pour loolu yàlla moo ko ko jox ngir mu mën a ànd ak jëkkëram jaamu yàlla ba jëkkëram nekk sutur moom moom mu nekk ci sutura ci jëkkëram ba jëkkëram du dem di taxawaalu ji di mooy yàlla moom it mu bañ a dem mooy ji yàlla jigéen ñi xamuñu loolu ñoo ngi leen di nax di leen tabaarakallaahu te léegi war nañoo yeewu war nañoo yeewu léegi xoolal àdduna bi fi mu toll foo nekk ñu ngi lay dañ lay woo sax ci benn affaire naan la dañuy daje rek pour defar benn mbaxal wala yu demee fekk yoo ñoo ngi wut ay caméra fixé ko ci fépp yow nag ngay defuliw di fecc di summiku wane say cër fekk filmé nan la da ngay suba benn fan ñaar weer rek ñu sànni ko ci internet àdduna bi yëpp jot ko waa léegi léegi yow léegi looy wax say doom looy wax say doom looy wax say sët ëllëg sa sët bi war a nekk président de la république loo koy wax sa sët bi war a nekk imaamu jàkka ji loo koy wax loo wax sa jëkkër looy wax sa jëkkër sa jëkkër ju baax ji nga xamante ni daf laa fonk yaakaar ne yaa gën ci àdduna te fekk yow toj ko àdduna bi say say say film moo ngi ci internet ñoo ngi koy jokkalante ñoo ngi koy jaay loo loo leen di wax hmm? yow bu leen nangu loolu bu leen nangu ñu def leen objet di leen fooye leen fooye léegi façon bu nekk génne nañ ko waaw ah, kon seen royuwaay yi ngi nii jox naa leen tey benn royuwaay bu ñuy wax soxna Aminta Faye borom muraay gu jekk ga borom kersa ga gorom jaamu yàlla ga naafila ga sikkar ga fanaanee jooy rek di ci jéggul yàlla tuubal yàlla bëgg yàlla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa borom yu jëf yu baax yi borom réew lu jigéen ña ma ngoog ah sa maam Ami Dia moom ko wax mu ne maam yi dafay loxoom boobu ku mu sa tegu sa biir rek jeex na loolu ragal yàllaa koy maye de ragal yàllaa koy maye moom sax dem na ko doon loolu laaj naa ko bis ma ne ko maam ndax dafa am secret boo yor mu ne ma déedéet sa barke la billaahi mu ma bismillah rek du ma tegee rek jeex na moom it def na ko foofu ba tey waaw loolu moo am solo mbokk yi kon loolu ñu bàyyi ko xel ah euh, mënoon nañoo def directement. ci alaaj Mouhamed Ndieguène waaye pour wax leen ne leen nit ku baax xëyul rek baax am na ay asbaab ay ay ay ay ay mbir déggoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ko imaamul Busayri radiyallahu anhu wax alifa nuska wal ibadata wal xalwata kañ mu ne tiflan wa hakaza nujabaaw mu ne wa hakaza an nujabaaw ñi nar a baax ñépp yàlla da leen di préparer démb tey soog a ñëw waxtaane na ko ci Israa wal Mi'raaj <laughs> da leen di préparer démb yonent bi gis nga fa yàlla jaar ak moom ca leeram nga spirituellement mu préparé ko defar ruuxam gi ba mu gën ruux yëpp gën a kawe ruux yëpp léegi nag mu daal di commencé ca maam aadama yàlla di commencé di defar maam adama di defar di defar ba àgg ci siis alayhi salaam di defar di defar di defar di defar ba ca àddunaan soo soo yéegaatee ca kaw da fay fekk am na benn benn benn yonent bu ñuy wax Ismaayil ca defar ga la bokk am na benn bu ñuy wax Ibrahim ca defar ga la bokk mais c'est ça mu wàcc ba ci Abdul Abdul Muttalib ba ca ba ca ba ca bàyyam bu tedd ba di Abdullahi mu defaral ko yaayam waxuma la sax ba papaam ak yaayam mais ba nu Hashim sax yonent bi daf leen préparé defar leen préparé Quraysh ci boppam fexe ba maamam yi kenn du leen yëpp kenn du leen xas maamam yëpp ay sang lañu maamam yëpp ay ay ñu jiitu lañu woon comme ni ko imaam El Hadj Ahmad Baro di waxee. ñoom ñëpp saada ak kaada lañu ay sang lañu ay gidd lañu ci lu baax ci lu rafet ci lu yiw ci lu yàlla gërëm te ñoom ñëpp ay wéetalkatu yàlla lañu woon waaw ba mu paree mu ñëwaat ngir nit ñi bañ a réer li ko waroon wër yëpp yàlla dindi ko pour wéet ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam defaraat ko beneen defar ba mu am ñeent fukki at mu feeñal ca moom la la mu bëgg a feeñal ca moom nekk mu nekk aynu rahmati rabbaniya di buntu yërmande yàlla di jëmm yërmande yàlla mu ngoog ba tey jii sunne Muhammad ñëpp ne sallallahu alayhi wa ko fonk ko sopp ko dañ ko defara lépp maam alaaj Muhammad ndig mii tamit dañ koo waajalal léppam waajalal ko ay wéjur yu baax waajalal ko bii a bu baax mooy atmosphère environnement bu baax mooy alquran ji jib bis bu nekk ci foofu la la juddoo sikkar si jub jib bis bu nekk tuub yi dugg ci diine jël wirdi yi ma ngoog jàng euh, wazifa yi xadaratu jumaa yi ci bii a nuuraaniya boobu ci la juddoo environnement spirituel boobu ci lu juddoo ma